bu yonent mi aleyhi salaatu salaam nee nañ leen rey diw moom ñu xam ñu xam li tax ak ñu ñàkk koo xam ci jullit ñoo yem mooy kooku dañ ko war a rey c'est fini waaw amul noo duñ ko rey fekk fekk ñu xam lan moo tax mu war mu war a wax ñu rey ko doy comme ni ko suñu doomu jamonoy defee moo tax ñoom du ñu dégg ndigal ci dara waxuma la rey de rey moom sori na moom rey moom c'est trop loin moom mais yu woyof lañ leen di wax ndigal yu ndaw la leen diine gi wax def leen ñu naan mais pourquoi mooy ñoom foog nañ ne lu ñëw il faut ñu laaj pourquoi waaw pourquoi parce que moi moi <laughs> j'ai un esprit cartésien ça ne il faut que vous m'expliquiez pourquoi le pourquoi c'est important dañ naan la qui t'a dit que le pourquoi n'est pas important mais dañ la ne mbiru yàlla mooy li suñu boroom waxoon rek euh, maa kaana li mu'minin wala mu'mina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al léegi mooy amul droit ab jullit bu gëm bu góor wala koo xam ne dafa gëm nekk way ngëm bu jigéen bu borom bi subhaanahu wa taala dogalee nam ma dara ni lii lay demee wala mu àtte ni nii la mu àtte ak li ndawam bi àtte ni nii la xadaa foofu mooy àtte ñu nekk fa di am choix naan bon je vais j'ai le choix de d'accepter ou de ne pas accepter loolu jullit amul droit bi voilà loolu loolu la loolu mu ngi ko doon wax ci xaadisatu sayyidatu Zaynab bint Jahsh ba mu koy wax ñoo waa kër ñoo Abdallah ibn Jahsh frère am bi nga xam ne même sayyidatu Zaynab bint Jahsh bañ koy may sayyidina Zayd ibn Haritha bon d'accord ñu ci woon noonu ndax quand même jaam lañ ko jàppee ndax jaam la boo xam ne dañ koo jàppoon libéré ko may ko nent bi alei satu salaam mu ko alors que sayyidatu Zaynab bint Jahsh xam nga kuy Jahsh waay Zaynab bint Jahsh bàjjanu yonent bi alei satu salaam a ko jur léegi <laughs> ku koo xam ne doomi surtout Abdul Muttalib surtout Hashim nga koy may koo xam ne ab jaam la woon buñ jàpp buñ jëndoon ci marché yi gisoon nañ ki ko jëndoon Hakim ibn Hizam bi ñu gis tarjamaam fan yee nee na man maa ko jëndal sëy sama sama bàjjen waaw sayyidatu Xadiija mi nekkoon bàjjenam direct di frère di di di sëru Xizaam mi jur ñoom ñaar ñépp Hakim ak sayyidatu euh, non Xizaam euh, ak sayyidatu Xadiija ñoom ñépp ibnay Xuwaylid di doomi Xuwaylid moom moo ko jëndoon kon kii jaam la waaw jàmm may ma ko man mii nga xam ne ala qurayshin sharafan maa gën a kawe irqan wa sharafa gën a kawe deret fi ma bokk ci quraysh ci quraysh ñu may may ab jàmm woo <laughs> mais bi alxuraan wàccee ñu nangu ah. amoon nañu réticence mais ñu nangu loolu mooy ak al istislaamu jullit dangay wommatu c'est pas que mbir yi nim la neexe képp la war di demee yow téye kii yow téye kii yow ba ba mbir yi war a deme tout le temps yow ni nga ko bëggee yow imaginons imaginons ku nekk rek ci nit ñi moom mbir yi doon demee moom ni mu ko neex mais kon àddina bi kenn du fi dëkk kenn du fi dëkk kenn ngay gis iñaane ko mu demee ni mooy li mu yor nga nga bëgg mu deñ ci loxoom ñëw ci yow ci saase mu nekk yow keneen def la ko loolu lool kenn da cee mën a moo tax mbir yi darul demee ni ñu neexe ni mu ñu neexe waaw moo tax <laughs> lan la Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu doon wax ci zajrul qulub tànn lool sa borom tabul tànn fa kayfa ixtiyaaruna wa inna mughibbatil umuuri eh, nan la ko jeexalete eh, ba mu ko gëjee liir Euh, euh, bi muy wax naan naan mooy affaire istixaara comme loolu quoi que jaam bi ñun dañoo war di tànnloo borom bi comme li ñu ko yonent mi alayhi salaatu salaam jàngale ni Seydina Jaabir wax dañ doon jàngal radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaatu salaam dañu doon jàngal istixaara comme ni ñu doon jàngale saar ci alxuraan voilà ñun listixaara listixaara de <laughs> loolu nit dudd na waaye yow nga toog doo dégg sax ku ko wax lu dul xanaa gaa yi nekk ci côté Serigne Seck mooy Serigne caaxaan yi laa bëgg a wax nga xam ne ñoom yépp affaire lu ñu wax ñu ne baatin la lu ñu wax ñu ne baatin ba pare dàq caaxaan nag di fule charia bi duñ ci respecté lu bari loo wax mu ne eh, gaa yi ñoom sax du ñoom ñooy wax seen taalibe yi la ñuy loolu ba taalibe yi mooy moo moo leen di défendre taalibe yi naan mooy eh, moykul deen alku ndax moom ay mbiram lu mu def rek da cee am digal ma ne julli jot julliwoo moom kenn mayu la ci ndigal moom waaw waxtu wi kii ba génn julliwoo ñu naan da ci am ndigal kooku de bu ci amee ndigal mooy ndigalu iblis la ci am mais du ndigalu ku baax ku la ne da cee am ndigal ne ko ajal bal huwa ibnun min min min shaykhihi iblis dëgg la am na ci ndigal mais ndigal la boo xam ne mu ngi ko jële moom ci sëriñam iblis loolu rekk ah mooy yàlla nga naan mbir yi leer nga naan diw da cee am liggéey affaire u baatin la fu mu nekk affaire u baatin affaire u baatil la waaw nuun gi ci baatin ngay xadaf def fab laa laam waaw muy baatil neen du lu nëbbu de du ay yu yu xóot yooyu ak neen la kese kon mbir yi manula demee ni mu mu neex nit ñi tout le temps kenn dootul dund kon nag di diine gi bu yàlla waxee premièrement loolu mooy principe bi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir waaw la yonent bi alei saatu salaam saxaaba yi ne tey nag teg nañu ba saxaaba yi ne ñoom <laughs> ba aaya ba waxee lu ngeen nëbbu lu ngeen di feeñal ak lu ngeen nëbbu lu ne buur yàlla xam na yu yuxaasibkum bihi Allah buur yàlla dina leen ci àtte bu <laughs> ngeen feeñalee li ci seen biir wala ngeen nëbbu ko buur yàlla xam na ko te dina leen dina leen ci àtte ñu ne oh teg nañ ñu nag ci mbir yi nag lu ñu àttanul yonent ma lay saab saab ne ndax dangeen di wax ne comme yahuud yi chrétiens yi ñu leen jiitoon bu leen wax lool wax leen sami'na wa ata'na ghufraanaka wa rabbana wa ilayka al-masiir biñ waxee lool suñu boroom daldi leen yu àcceel aaya yu neex yoo yële waaw ñi nga xam ne ñoom dañ naan sami'na wa ata'na ghufraanaka rabbana wa ilayka al-masiir ñu ñaan def mu tegal leen ñaan yu baax yoo xam ne ñun julli ñoom lañuy war a ñaan ba pare mu ne loolu defal naa leen wala xad gërëm naa def naa def naa waaw akbar kon mbir yi nekkul ne man fokk ma xam ni mu demee moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam même bu ñu li tax mooy ñooñ dañoo waroon a dee ni mu ko waxee lañ koy defe ndax moom mooy ki nga xam ne moo fi moo fi taxawal boroomam yaa daawudu naa ja'alnaaka xalifatan fil yow Seydina Daawud alayhi salaam dañ laa def nga nekk xalifa yàlla ci kaw suuf yonent bi alayhi salaam nag xam nga prophètes yi yi fi jaar yépp à vrai ay émissaires am lañu buñ ko mënee waxe loolu mooy mooy ar rasuulu dëgg mooy yonent bi alayhi salaam ñoom it ay rasuul lañu mais moom ni mu incarné ni mu nekke rasuul keneen nekkewu ko rasuul moom aleyhi salaatu wassalaam a un certain boo xam dëgg-dëgg sax ni mu demee mooy ñële dafa mel ni ñële danga naan ñële yonent yi fi jaaroon ñépp euh, en fait lii mission wam la boo xam ne ñoom dañoo ñëwoon ngir di ko dox di ko doxal si pour l'instant comme liñ naan dañ ko doon baliser le terrain ku nekk fa ak fañ la yónni moom nag mu ñëw chapeauté ñépp wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin Allahu akbar suñu boroom nag ne ko léegi nag yow yaa ci des demal ñoom ñépp dem nañu waaw wama arsalnaaka nag te yónniw ma la man sa boroom illaa rahmatan lu dul yërmande lil aalamiina ñeel mbindeef yépp lu dul yàlla rekk yonent mi alayhi salaatu salaam mbindeef bi kii la yërmande la ci yow xatta al xijaara xatta al xatta al hatta al ard was-samaa même suuf si waxuma suuf si ñi ko dëkk de suuf si ci boppam grain de sable yeeg yooyu suuf si ak asamaan seeg nuage yeeg planètes yi yonent mi alayhi salaatu salaam yërmande la pour ñoom allahu akbar wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin allahu akbar allah hatta al malaa'ika jibriilu hatta israafiilu yonent bi alayhi salaatu salaam yërmande la ci ñoom yépp xatta ruuxul qudus kon moom bu nee lii moom jeex na moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum noonu lañ doon def ñoom kay moom mbir yi moom bu yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax Abu Sufyaan ne man masumaa gis ku ñu benn buur boo xam ne topp nañu ko ay ñoñam Qaysar ak Kisra ñoom yépp tuuta ñooñu xamoon nañ li vide droit de vie ou de mort lañ amoon ci bakkanu nit ñi mais ñooñu noonu bu dee ñooñu la naan mais ñooñu sax masumaa gis ñi leen seen suq yeeg seen dunguru yeeg ñoom ñu jàpp seeni jaam sax ñu leen di toppee comme ni asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi di ko toppee mooy wax na dëgg lu wax na dëgg te lool la Urwatu ibn Mas'ud waxoon te alxaqu ma shahidat bihi al-a'da'u sab noon moom liy dëgg mooy li nga xam ne sa noon koo xam ne da nga koo noonu dëgg dëgg dëgg du ay noonantu ah. noon dëgg c'est vrai ennemi mu ñëw nag ba ne waa ji vraiment koo xam ne yow il suffit ku ko xam nii il suffit mu tudd sa tur ci fa moom rek mu gis ni muy bouillonner bi bax nga gis ko mu mer ndax sa tur bi ñu tudd kooku bu demee bane eh, moom nag waa ji moom rek laa bañ waaye nag am na benn qualité boo xam ne naa ko reconnaître lu mu wax def ko loolu moom keneen ku taxaw feneen naan ay waa ji wow du waxkatu dëgg dañ naan la yow toppal fële ki nga xam ne moom noonam la yéene ko dee bu ko mënoon rey tey rey ko moom moo ne moom malgré tout ça sa waay c'est mon ennemi numéro un mais nag am na qualité boo xam ne dama koy reconnaître lu mu wax def ko kooku dañuy xam ne dëgg la al qawl al haqq dëgg man mooy li nga xam ne moom la seede al a'da u noon yi kon yonent mi alei satu salaam yooyu yépp seedeel ko lool saxaaba yi noonu loolu ñu ni war a def sami'na wa ata'na topp nañu dégg nañu te bu fi dégg nag waxu ñi nga xam ne waxu ñi nga xam ne ay nulaar lañu waxu ñi nga xam ne amuñu niveau waxu ñi nga xam ne xamuñu dara ba pare jàpp seen boppay intellectuel waaw ñépp di leen invité ci plateau yi ñu naan on va faire oh, ay l'islam yenn yi war nañ ci defi moratoire ak wala war nañ ci discuter waat ak nit ñi jàpp nañ ñii sincèrement man je me demande nan la nit mën a nekk jullit bu conscient di jàppe noonu ne kooku bu am na dara ci xam-xam ku réere lu réye noonu attey yàlla attay yonentam alayhi salaatu wassalaam mu naan war nañ am luñ ciy seedaat ba pare ñu ne la yow kooku noonu mooy kooku waxam jooj ça dépend ci kan ki wax loolu mooy kan ak lan lay kii mais loolu kese mën na koo génne ci dëgg ci ci diine wallaahi wallaahi loolu rek saa de moo tax loolu du lu ñuy tëb naan ku ko wax dem euh, dootoo jullit noo il suffit ñu xool waa jooju mooy kan est ku xam la wala ku xamul la wala ci yan condition la koy waxe mais wax ji ci boppam wax ji ci boppam atte yàlla nga naan war nañ ko seetaat lool ci boppam waxu kéefër la kon yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu préalable na boo xam ne il faut ñun loolu ñu mu ñu mooñaale ko gis nga saxaaba yi taabi'i yi radiyallahu anhum noonu lañ meloona ah. ñoom gis nga ñu doon laaj ay kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda naka la yonent bi alayhi salaatu salaam doon doon doon doon doon doon doon jàppe kayfa kaana ya aba barzat al aslami kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al naka la yonent bi alayhi salaatu salaam doon jullee xadiis naka la yonent bi alayhi salaatu salaam doon jullee waxtu yi mais loolu waxtu julli farata yi nga fa ñooñu laajuñ ko woon ngir xam ndax bii farata am bii sunna lañu mais ñoom moo tax lu ñëw dañu daan laaj nan la ci yonent bi alayhi salaatu salaam doon def bu ñu leen ko waxee du ñu doo mës a dégg ñu teg ci sunna la wala farata la jamais jamais jamais loolu suñu ñun la xew ak suñu classe bu yaafuus gii waaw waaw mais war nañu seetaat suñu bopp ko loolu préalable la